أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون lii mooy téerab sëriñ alxaaji mbàkke bu sëriñ mustapha xabsa bi tudd garabu tuuba mu doon téere bu fees dell ak i njariñ am na yeneen téere it yu mel ni moom yoo xam ni jiitu woon nañ ko yooyu yëpp yin mu def ko ngir liggéeyal ci Serigne Touba xaada lahoo laaw maxtaara lahoo téere yooyu nag ti saaro na lool ba xam na àgg na fu bëree bëri képp koo xam ni dégg na ko te xañ ci am na benn xañ na am na benn téere boo xam ni gisu ko ci woon bu ko déggee dana tax mu def ci farlu ngir gëstu téere yooyu am na bu mu tuddee may ñiitum tasawudu sexaar loola fir maxnaam tasawudu sexaar la ciy wax am na may ñiitum tasawudu subbaan may ñiitum naxdu naxju xadaa ilxaaj may ñiitum maxaalifu niiraan may ñiitum munawiru sudóor yooyu yëpp téere xam-xam la yu sëñ bu mag bi def xaada lahu laaw maxtaar lahu sëñ alaaji mbàkke def na ko ci wolof fataaxul fataa fatxul fataaxil xalim bu way bi ak bu wesar bi am na téere bu mu def it bu tudd tàmbali murit ak xaajalu murit ak daytalu murit yooyu yëpp téere sëñ alxaaji mbàkke la waxtaani sëriñ Tuubaa it juróomi xaaj adiyaafatu samadiya muy juróom ñaari xaaj am na téere bu mu def ñu naa ko an xaw xawim moom ci wàllu xasaay di lay wax moom defoon nañ ko bànn moom it am na téere bu mu def yim ñu naa ko tanbihul mar'a mu ci wax wàllu jigéen moom def nañ ko bànn am na téere bu def ñu naa ko tanbihul xaafilin moom it ba tey defoon nañ ko ay band am na téere bu mu def ñu naa ko saafaras bàkkaar am na miftaahul xuyóob mañ maxun nóoré ni bu sëriñ bu mag bi moom it def na ko yoonu murit siyaara sëriñ Tuuba yoonu gaañu baax ñi moom it def nañ ko band ziyaadatu sayni moom it def nañ ko band fathul mannaan moom it ba tey def nañ ko band safwatu siyaar moom it ba tey def nañ ko band yooyu yëpp def nañ ko band waxtaan nag njàngaleem Serigne Touba doole mbindum Serigne Touba faratey diine xuratul ayn izalatu shakki ndimbalul ku bëgg a mucc ndimbalul way sonn ci miraas mujjug jamono al irshaadu irshaadaatu al ilahiya yooyu yëpp Serigne Alhaji Mbacke def na ko ci ay téere yoo xam ni yooyu yëpp da koo def rek ngir bëgg liggéey Serigne Touba xaada loxo law maxtaar loxo yàlla na ko Serigne bi nangu kon téere bii di garabu Touba fii la tàmbalee dani audu billahi min alsheytaani irajim wa inni auiduha bika wa dhurriyataha min alsheytaani irajim rabbi audu bika min hamadati shayatin wa audu bika rabbi an yahdurun bismillahi irrahmani irrahim allahuma bihamdi wajhillahi taala alkarim salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana muhammadin alfatih lima uxliq walxaatimi lima sabaqa nasir alxaq bilxaq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم صلاة وسلاما وبركة تقود بها للشيخ القديم القائل ظلالي إلى جنات باخ توسعت وكلي ومالي سان حام مشرد ما اخترت ورديت له في الحال والمآل عونك يا معين وبك نستعين عونك يا معين وبك نستعين بركب سنجوبا خاد له لو ما اختار له dama fas yéene di leeral sama kem kàttan di leeral bu baax li ma xam lépp ci biir waxtaani Sëriñ Tuubaa xaada lahu allahu maxtaara lahu ci téere bi di sàkku ndimbal ci bu baax ci sunu borom subhaanahu wa taala mu mottali ko te barkeel ko ci barkeb Sëriñ Tuubaa xaada lahu allahu maxtaara lahu kon loolu mooy tarjumaan ji ñaanal ko it yal na ko sunu borom defal la sëñ wax ca nuur daani yaa jaaxilan xattiya fawqa zanni wa sanna xayri yaa xasiimal man ni yal na ko sunu borom def ci mbooleem ay téeréem tawféex joojit mu defal ko mbooleem ñi ciy sonn ak anam guñ ci mën a sonne